أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil asaani ba'da al-salaasimiya. wa an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laysa minnaa man daraba al-xuduud wa shaqqa al-juyuub wa da'aa bi da'wal jaahiliyya muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee suñu jotaay bi ñu génn xadis mu njëkk bi ci bunt bi mu ne woon te ci lañ ko ubbi woon an Umar radiyallahu ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi te ci lañ ubbi woon jotaay bi du chapitre deux cent trois cent deux ci kitaab al umur kitaabul umur al manhiyi anha kitaabul umur al manhiyi anha voilà gisoon nañ masala yi jëmoon ci yooyu te masala yooyu euh, gisoon nañ leen xadis bi nga xam ne moom nañ la doon junj bi xadisu ibnu Umar bi neuf cent vingt cinq ci chapitre cent cinquante trois baabu jawaazil al mayyit bi ghayri nabin wala niyaax mais gisoon nañ masala yooyu ci xadis bi mu ne an ibni umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aada Sa'd ibn Ubaada te xadis boobu wax nañ la mu ngi ñëwaat ci buntu bii nii imaam indiwaat na ko fi muy euh, xadis mille six cent soixante-trois te sax xadis boobu tamit romboon na xadis mille six cent treize tamit voilà mooy dafa ñëw ñetti yoon ci téere bi lii mooy euh, bu buñ ko indiwaatee fi mooy bu mujj mais jàll na ci yoon xadis boobu gisoon nañ masala yi jëmoon ci ki nga xam ne euh, xadis boobu muy wax ndax ibnu radiyallahu anhuma comme li ñu doon wax ne yenn riwaaya yi ci jotaay bi ñu génn day wane ne sayyidna ibn Umar dafa fekk affaire mooy moom dafa fekke dafa dégg yoneen saa salaam wax ne ki génn àddina kooku dañ koy mbugal ci jooy bi nga xam ne moom la koy ay ñoñam di di di jooy euh, te loolu ci xadiis boobu la ko indi mooy bi mu ne aada yoneen saa salaam dafa dem seeti Sa'd ibn Ubaada voilà boo delloo ci hadis neuf cent vingt cinq di nga fa dégg moom mu ne moom ci la woon parce que yeneen saa sam dafa ne dabe yenn riwaaye euh, dafa am yeneen saa sam dañu toog yeneen dafa toog ñu toog ak moom am benn am saar yi bu jóge na li ñëw radiyallahu anhu daal bi dee yeneen si saa sallam lenn après wan ko ginnaaw yeneen saa sallam ne ko yaa axal am yaa axal am saar yi yow bokk am saar yi bi waa ana nan la Saadu def muy Saadu ibn Ubaada mu ne ko dafa wajeex dafa yeneen saa sallam ne ñim toogaloon muy Seydina kii Abdurrahman ibn Awf Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ak mbooloo ci saxaaba yi nee na keroog bi ñuy dem solu ñu woon sax ay dàll tellement dañoo ñàkkoon <laughs> ay tànku neen lañ defoon ci tàngooru Medina bi suuf su tàng soosu tànku neen lañ defoon biñ ñëwee yeneen saa salaam laajte ndax aqada ndax dafa dafa dog gars yi nee na ay ñoñam daal di eh, eh, xaw a reculer xajal yeneen saa salaam ak ñu àndal. foofu noonu ba yoneen saa salaam doon doon doon jooy nit ñi di jooy ak moom tamit foogoon ne Saad day génn àddina après mu ne bi mu leen naan ala tasma'u inna allaha la yu'adhibu bi dam'il ayn borom bi du mbugal xanaa déggu ngeen ci ay rongoñ kese yu génn ci bët parce que dafa am na naqar déedéet wala bi huznil qalbi waaye du mbugale ci loo xam ne njàkkub xol habdin walakin yu'adhibu bi hadha aw yarham waaye li muy mbugale mu ci après mu daal di jëju mooy lii muy làmmiñam mooy la ci nit ki di wax te yuuxu ya waaye sama àddina sa àllaxira dem naay way man toskare naa waaye hay waay ji le dund ji lu muy jariñatee yooyu way yàqu nañooy mooy façon wax yooyu yow mu doon dundal picc ya ca géej ca géej sa tey dundal jën ya biir géej waaye waaye dem na ñun de yàqu nañu xanaa deewa ci tegooy lool bay sa bopp bi ci suuf si yooyu yëpp ay waxi caaxaan la yooyu lañ loolu la ne nag borom bi buy mbugal ci loolu lay mbugal wala mu yërëm am na riwaay boo xam ne Ibn Omar dane man ci la woon dane woon man ci laa àndoon ci délégation boobu àndoon ak yeneen saasam ca laa àndoon ma dégg yeneen saasam bi mu waxee lii daa am luñ ci teg waaw ci la waxe woon comme xadis bi ñu génn bi wees waaw léegi kon loolu da ko dégg comme léeg-léeg nag da ko dégg ci yoneen saa sallam dégg na ko ci baayam lu bari da doon wax nag ci baayam la ko jële mais moom ci boppam fekk na ko waxoon nañ la nag loolu Imran ibn Husayn bu ar-Rumi mi nga xam ne Seydina Omar mu ngi ko naan aba sa ndax déggoo woon li yoneen saa sallam doon tere loolu wax loolu loolu day wane nag moom itam dégg na ko ak li nga waxoon loolu lépp nga gis finalement mooy jamono bi ñu ci defoon insha allah te ñeneen def ko imaamul Buxaari loolu la defoon ah voilà te tuddoon nañ ko ni ñu tuddewoon buntu boobu nga xam ne moom loolu la gis nga xam ne ni ngay boolee waxu ñi nga xam ne ñoo koy dàq Sayyidatu Aïsha ñi nga xam ne moo nekkali Mawlana Ibn Abbas Mawlana Ibn Abbas convaincre ne ah kon euh, bon kon euh, yeneen saa sa bii la doon wax ba waxoon ko Ibn Omar Ibn Omar mais Ibn Omar moom il n'était pas convaincu ci loolu daa jàpp ne ñoom seen gisin la ak tamit loo xam ne dégg nañ ko mais xew-xew bi Sayyidatu Aisha doon wax ak moom bi muy wax ba muy dégg na saa tam bokkul parce que bi Sayyidatu Aisha ànd ci bële dane woon radiyallahu anha ab géebu néew yahuudiya ab yahuudi lañ doon rombale gaa bi ko jooy yeneen saa sallam ne leen yéen yéen a ngi koy jooy moom ñu ngi koy mbugal loolu benn mbir la mais am na yeneen xew-xew comme yu mel nii yoo xam ne Ibnu Umar moom daa saa sam wax ko bi ñëwee di seet Sayyidina Sa'd ibn sayyidul ansaar radiyallahu ta'ala anhu fële ca saqifatu bani sa'ida ah barki yàlla foofu daa ah. oh, foofu léegi a <laughs> ah, gisoo ci jumaa ji gaa def fii dañuy defaraat saqifatu bani sa'ida nga naan lan lépp di ko rénové aw <laughs> oh, ca Médina laa lay wax kon léegi ala saakini afdalu salaatu wassalaam mais alhamdulilah bañ gisaatee ci gine yaatal suñu jotaay bii ñu génn masala yooyu defoon nañ ko fële mais bon dugg ñoon kenn détail dañ ne woon dellul ci alfath walilah alhamdu wal minna comme maamu an yi ne woon côté xaram googu dina ñëw ci bunt bi nga xam ne euh, amma niyaaha fa xaram fii sayati fiha babun fi kitabin nahy insha allahu taala mooy suñu bunt ba moom lañ gisoon bii wees wai ay alhamdu wal minna tey hadith biñ jàng léegi moom la ci rek mooy hadith 1658 mu ne wa an Ibn Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud yi muy kan Abdallah ibn Mas'ud voilà pas frère am na frère bu tudd Utba Utba ibn Mas'ud mu Utba mooy baayu Ubaydillah mu siiw moomu di jëlee xadiis yu bari ci Abdallah ibn Mas'ud ah <laughs> voilà Utba frère euh, kii Ibn Mas'ud moo ko mooy maamam voilà mais kii Ibn Mas'ud fu ñu ko joyele Abdallah la radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullahi nee na yàlla li saa salaam nee na laysa minna bokkul ci ñun man ka nga xamante ne ni darabal xuduud day fëgg ay mbéj ci la yi tël bu amee musiba bu baayam wala ndayam wala soxnaam wala boroom këram wala mbokkam bu génn àddina mu yuuxu lool tël mbéj lax yi tël di wane ne daa am musiba mu ne bokkul ci ñun wasaqal juyub ba pare muy xotti seen poos ñoom nag seen juyub comme imaam alxaam na xajar wax mooy xam nga juy bu dañ ko doon def ci dënn yi poche yi mais mooy tamit booy sol yére mooy li nga xam ne fa bopp bi fi nga koy dugal fi ngay dugal bopp bi liy ko nii rek daal di dis waaw bu xottee ko ne jàppal ay way way jàpp leen sotti leen ko ndox mu daanu ci suuf bi kayang kayang loolu mu ne ko ci la di xotti seen yére yi wadaa ba pare muy woote bi daawal jaahiliya mooy <laughs> woote gi nga xam ne mooy ñu riir ñi moom la ñuy woote laata lislaam di ñëw ci jigéen ñi góor ñi niñ doon jooye seen néew yi waaye <laughs> ci biir lislaam bari nañu mooy def <laughs> waaye ku ko man di defit daawal jaahiliya mooy woote alwayloog sa bóor ay toskareneel na waay waay waay alkuna waay waay fu ñu jëmatee waay waay waay waay mooy façon wax yooyu yeneen saa saam ne ñuy wax ji yëpp bokkuñ ci ñoom <laughs> muttafaqun alayhi <laughs> mu ne imaam al-Hafiz al-Bukhari yi Muslim ñoo ko bokk solo lé li laaj mu njëkk mi mooy est ce que ñoom donc ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala moom daal dina koy solo waaye na noonu al hmm? al imaamu at-Tirmidhi Abu Isa seen taalibe ñoom ñaar ak al Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i ak al imaam Maaja mooy imaam Abu Dawud moo ko solowul bu ko solowoon wa ashaabu sunan ñëpp solo nañ ko woon moom voilà ash-Shaykhaani imaamu Ahmad ñoom ñëpp solo nañ kitaabul janaa'iz baabu laysa minna man shaqqal juyuub indi na ko foofu waaye ci buntu boobu hmm, ci quelques buntu après laysa minna kitaabul janaa'iz baabu laysa minna man darabal xuduud kitaabul janaa'iz baabu maa yunhaa minal wayl <laughs> mooy di yuuxu waylook subuur di woo way xeet yooyu mu ne buntu bi nga xam ne moom la def noonee hmm, voilà mu ngi noonee <laughs> waaw kon nag mu ngi noone waaw loolu moom la waaw <laughs> moo tax ci ñu ngi tudd Seydina Abu Umaama mooy wayluk subur lool ah, moom solo na mu nga ca yoon mu ngi ca Ibnu Maaja Sunan Ibnu Maaja imaam Ibnu Hibbaan solo ko wéral ko mu ne an Rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam la'ana al-xaamisa wajhahaa wa shaqqa bil wayli was kon loolu moo imaam al-Hafiz rahimahullah ne wa zahiru anna zak zi anna zikra da'wa zikru da'wa al-jahiliya ba'da zikri al-wayl min al-'am ba'da al-khaas waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal dinay eh, rëbb ñetti nit ñoo juróomi nit ñoo ñi nit ñi ñii ki nga xam ne mooy xotti xar kanamam di gajj boppam ak kii boppam ak dóor boppam ah ak ki nga xam ne mooy xotti ay yéreem ak ki nga xam ne mooy woote wayloog subóor <laughs> tos kareek yooyu dal na leen léegi al imaamu al Buxaari buñ jëlee laysa minna man shaqqa al juyuub mu ne haddasanaa Abu Nu'aym mu ne nettal min suñu sëriñ Abu Nu'aym daal al-Haafiz eh, eh, eh, Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammaad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi mooy al-Mulaa'i rahimahullahu ta'aala génn gane àddina 130 génn àddina 218 qaala mu ne haddasanaa Sufyaan mu nekk ñu nettal mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullah alayhi gane àddina 97 génn àddina 161 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa Zubayd ibn al-Yaami mu ne nettal Zubayd al-Yaami di Zubayd ibn al-Haaris ibn Abdil Kariim ibn Amr ibn Ka'b al-Yaami ñi ne Iyaami al-Kufi Abu Abdurrahman ñi ne Abu Abdillah moom génn àddina la 122 am na wuute rahmatullahi alayhi an Ibrahima moo ko jëlee ci kuñ naan Ibrahim bi Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Zuhal ibn Rabi'a ibn Zuhal ibn Sa'd ibn Malik ibn Nakha' moo tax ñu ne na an-Nakha'i di Abu Imran rahimahullahu ta'ala gane àddina 46 génn àddina la 96 rahmatullahi alayhi moom Ibrahim an-Naxa'i an Masruq mu jël ko ci Masruq di Masruq ibn al-Ajda' Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i Abu Aisha al-Kufi muxadram gis nañ ko fan yee rahimahullahu ta'ala mooy fekk na jamonoy yonent ma lay saa saa waaye jotu koo gis muy moom Masruq moomee mu génn àddina la 62 am na nag ñu wax ba 73 wallahu ta'ala a'lam an Abdillahi mu jëlee ci Abdallah keroog bi ñuy gis ki nga xam ne mooy. tere takalluf moom mi bokk na ci ñi e, solo woon hadis bi ci mm, sayyidna ibn Mas'ud ya ayyuhan nas man alima shay'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqul allahu a'lam kon Masruq an Abdillah mu jële ci Abdillah waa Kufa lañ xam nañ ne kon dañ koo jooyal mais xam nañ ne kooku mooy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman al-Hudali al al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu génn àddina la 32 ci xilaafatu Sayyidina Usman radiyallahu anhuma an radiyallahu anhuma Abdullah ibn Mas'ud annahu qaala qaala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya voilà yii noonu la ko wëndeel laysa minna man xam nga de daraba al-khudud xadd xadd mooy lex mooy juu moom lañ naan jour ci français mooy la ab ab lex waaw yëgatim talaata ne talaata sa bopp tël voilà kooku mooy dañ koy woowee ci arab latama buñ ne latama rek mooy mbéj waaw <laughs> léegi alxudud mu gën leeral que mooy ku dóor benn ak darabal xudud fii latama wa shaqal juyub mu xotti seen yére yi jële ko ci kaw fi ñuy dugal bopp bi rek tib aywa jëmale ci suuf daal di dagg waaye loolu tekkiwul ne bu ko daggee feneen garaawul non dagg bu même bu bu jàppee ci suuf ne ko teet loolu ci la wala ci wet yi ne ko teet waaw loolu c'est la même chose wadaa bi daawal jahiliya kanta al imamu abul husayni muslim ibn al hajjaj benn bërëb keselo ko ndi kitabul iman babu tahrimi darbul khudud wa shaqqil juyub al imamu abul husayni rahimahullahu muslim rahimahullah mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali suñu sëriñ bi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum al-Minqani Minqari la di Abu Zakariya Rayhanatu Manela Nisapur rahimahullahu ta'ala gane àddina 142 génn àddina li nga xam ne mooy 226 rahmatullahi alayhi hmm? voilà mu nekk axbarana Abu Muawiya mu nekk ñu xabaare nettali ñu Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullahu ta'ala si woon ci Abu Muawiya ad-Darir gane àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi ha mu ne taxawal mën di la beneen càllale man ñi nga xamante ne maay imaamu Muslimu Abul Husayn mu ne wa haddathana sama beneen ponkal Serigne Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahmatullah alayhi qala haddathana Abu Muawiya mu ñëwaat moom muy Muhammad ibn Khazim mu ne nag waaye woo Waki' mu dellu ci keneen ak Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Ali ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyaan ibn Amr ibn al-Haaris ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyaan ar-Ru'aasi al-Kuufi al-Haafiz al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-A'war rahimahullahu ta'aala gane àddina 127 génn àddina 196. Imaam Muslim ne am naa ci beneen ñetteelu sàll kàllale waaye taxaw leen ma ñëwaat wa haddathanaa Ibn Numayr imam Muslim mu ngay dégg ne de mu ne wa a nettal nañu ba léegi hadis bi suñu moom beneen sëriñ ibn Numayr de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi génn àddina deux cent trente-quatre rahmatullah alayhi qaala mu ki ñu mooy baayam di ah, Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Hamdani al-Kufi génn àddina cent quinze génn àddina cent 99 rahmatullahi ala al-jami jami'an mu ni ñoom kon mooy lan Abdallah ibn Numayr ak ki nga xam ne mooy Abu Muawiya ak Waki' ñoom ñëpp nag an al-A'mash ñu jële ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum al-Kibristani al-asl Abu Muhammad al-Kufi gane àddina la 61 génn àddina 145 rahmatullahi alayhi léegi moom Amash an Abdullah ibn Murra mu jël ko ci Abdullah ibn Murra al-Hamdani al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xamante ne mooy l'an 100 am ñu ne 82 wallahu ta'ala a'lam an Masruq gis nañ ko sànq Abu Aisha rahimahullahu ta'ala an Abdullah annahu qala muy radiyallahu anhu ibn Mas'ud qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man daraba al-xuduud aw fii waxul wa xam nga bële dem nga foog mooy il faut nga boole yii yëpp ngir nga bañ a bokk ci ñu yoneen saa sam wax xam nga riwaay Imaamul Buxaari yi laysa minna man latama al <laughs> waaw bokkul ci ñun ku mbéj le yi wa ba pare teg ci shaqal juyub xotti yére mi wadaa bi naawal jaahiliya ba pare mu daal di xotti woote woote yi li nga xam ne mooy jaahiliya di woote wayloog soboor kanta riwaay imam muslim bi nag day war ne non affaire yi c'est pas il faut nga boole imam benn boo ci def dugg nga ci li nga xam ne moom la leen saa sam xaraamal génne ne kooku bokkul ci ñun bokk li nga xam ne day wane ne atte bi loolu dafa nekk loo xam ne lu xaram la voilà loolu dafa leer naññ fii di wane ne eh, non benn boo ci def bu nekk c'est haram di wane ne lii dafa haram parce que quand même loo xam ne saa sa naan bokkoo ci man moom loolu kenn du ne loolu duñ ko ci <laughs> waaw riwaay imaam muslim bi li leeral laysa minna bokkul ci ñun man darabal xuduud ku bii la imaamum te gis na suñu riwaay bii nga xam ne moom la indi moom wa wayi la indi waaye bii ci sax imaam muslim ah moom daa indi aw bokkul ci ñun ku fëgg ay di mbéj boppam lex yi mais bon ça ne veut mooy du dóor xar kanam gi ah bu dóoree ci ci ci ci ci côté bët yi quoi garaawul ci lex yi lañ wax déedéet loolu lépp ci la aw saqal tuyu wala koo xam ne day xotti yéreem yi bu amee musiba aw daa wala muy woote bi daawal jaahiliya daawal jaahiliya muy wayloo soboor <laughs> waaw <laughs> loolu mooy li nga xam ne mooy mbir mi ak tamit di woote naan waa ji ak mbaaxu ki ki génn àddina di exagérer waaw comme li ñu waxoon sànq rek waaw di woote naan ay mbaaxam ak yoo xamante ne yu bon la yu mu doon sax ngeen jàppe ko exploit yow nit koo xamante ne yàlla da koo joxoon nguur muy mate gaa yi rek opposant buur buur yëngu mu déchaîner flics yi sa kaw ñenn ñi rey na leen ñenn ñi tëj nañ leen ki ay disparition xamul fuñ ne léegi mu dee yéen ngeen koy boole ci palmarèsam naan waaw moom il était il était un dirigeant fort waaw ñu ngi koy ñàkk nañu waaw un dirigeant fort voilà il tenait avec une main fer le pays voilà bu pare di bàkkoo loolu nga xam ne mooy yàlla la tooñ la loolu lañ xaraama même bu dee ne dëgg la yenn yi moom du dëgg mooy liñ doon wax boo dundal picc yi ci air bi di dundal jën ya ca suuf ca ya ca biir gi waxoo dëgg kooku yàlla la kan la dundal daa dundalu dara loolu daa am kon mu nekkoon li nga xam ne mooy ngay wooy daawaa jaahiliya imaam euh, muslim mu ne hada xadiisu yaxya mu ne lii nag mooy xadiisu bi jaar ci sama sëriñ bu njëkk bi yaxya ibnu yaxya wa amma ibnu numayr wa abu bakr fa qaala wa wa moom ay walla dugal waaw ñoom au lieu de aw wa shaqa wadaa bi gayri alif mooy defu ci alif aw voilà mooy comme ni ñu amee ci Riyaad bi nii ak riwaa imaamul Buxaari yi rahmatullahi ala jamii kon affaire baa ngi nii kon euh, lii mooy li nga xamante ne hadis bi lii lay yonent bi alayhi salaatu salaam di wax fii waaw euh, léegi lan mooy lëkkaale moom suñu bunt bi di wax ne dañoo xaraamal ay yaxaw bu nit génnee àddina waxuñu jooyaa ah, jooy de façon ne saa sam neewoon na yàlla terewul jooy jooy wat jooy bu jooy mais mooy di yuuxu di kaw loolu lañ tere ak di mbéj sa sa lex yi ak di dagg sa yére yi di ko xotti ñëwagul ci di di di di buddi sa karaw bi ah ak lan ak di wat sa bopp bi parce que nee nga da amul musiba ak tamit di woote wayloog sa boor toskare ñeel na alxuraan yooyu dañ naan la lii kay leer na hadis bi yoneen saa saam dare képp ku def lii bokkoo ci man waaw képp ku def lii waaw jigéen ñee ci gën a aay nag mais am na góor ñu mel nii mooy ñoom ñépp a ceeb waaw lépp mooy yii yëpp dafa xaram ça ne veut pas dire que waa am na musiba léegi dañ koy permettre muy def yoo xam ne daa xaram waaw <laughs> c'est vrai <laughs> am na Ummu Atiya <laughs> Ummu Atiya xam nga ñu ngi saar yi sam dina ko indi fii mooy nu sayba Euh, dane way euh, dane yonent bi alayhi salaatu salaam man nag fekk yonent salaatu salaam tere leen lool mu ne ko yonent salaatu salaam bon ba mu des waa kër diw quoi parce que waa diw waa kër diw <laughs> ñooñ foog nga may ma ko ba pare bala ngay tere si <laughs> parce que waa kër diw dañ maa dimbali woon bu baax ñooñ moom bu ñu faatoo nag yonent salaatu salaam ñooñ man walee na ñàkk yuuxul quoi yàlla naa salaam ne waaw ne ko ngeen waaw kon ba waa ba mu des waa kër diw kon <laughs> waaw ba mu des waa kër diw moom moom man mais nag kon mooy waa pour waa kër diw kese la ah après waa kër diw bu fi yuuxu ñeneen voilà <laughs> moo tax dinañ gis xadiisam bi mu ne yeneen saa sax mu jëlee pacte ci ñun. en tout cas mbooloom jigéen mañ àndaloon moom cinq kese ñoo ci matal affaire bi quoi ku ci nekk ba nga amee musiba moom xaw ngaa jéggi dayo te sa nga doon yuuxu <laughs> voilà <laughs> léegi lii nii kon dafa leer ne lii ak tere la quoi léegi mais waa wax ji bu ne yeneen saa salaam ne kon gis nañu lëkkaale bi quoi lii day wane ne yeneen saa salaam ne bokkoo ci ñun waa léegi bokkoo ci ñun mooy la waroo xam-xam yi ku mel ni Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna gisoon nañ ko fi hadith ne bàyyi bu fi kenn nekk di di interpréter naan bon ça veut dire nangam ça veut dire bàyyi leen ko niñ mel ci noonu lay gën a jàngee nit ñi yooyu saa saa képp ku mu ne bokkoo ci ci ni may doxalee yooyu bu ngeen ko waxee affaire nit ñi dañuy xaw a woyofal affaire bi dañ naan ah kon de loolu génnewu ci l'islam te tamit non ça veut dire que rek niñ war a doxale ci jamono jooju doxalewuñu ko mais ñu ngi des mu ne loolu nag ngeen di bàyyi Sufyaan da doon wax ne bàyyeel loolu rahimahullah bàyyi leen ko ni ñu ko waxee ni ko yeneen saa salaam waxee bu leen si interpréter dara ndax ci noonu la nit ñi di gën a ko affaire yi mu yi mu wax yépp ne bokkoo ci man ak yu mel noonu ay laysa minnii laysa minnaa bokkul ci ñun bokkul ci man bàyyi leen ko noonu mooy nga ne waa ji hé yeneen saa salaam ne ne boo fi defee lii bokkoo ci moom moo gën nga naan ko bon c'est que bon loolu mu ci jublu mooy bon doxale woo ni ni gën quoi xam nga loolu alhamdulilah mooy waa ji fii mu ne tam mu jàpp ne kon def ko garaawul alors que euh, sawaay du mu ci man di demelu lu moo tax nag boo ginnaaw waxu Sufyaan boobu borom xam-xam yi nag euh, dañuy wax rahmatullah dañ te gisoon nañu mel nii ne mooy nekkul ay min ahli sunnatina wa tariqatina comme imaam al-Hafiz Hajar wax ne mooy bokkul ci doxalawul suñu sunna quoi moom bokkul ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu yoon ak suñu doxalin mu ne walaysa al waaye li ñu jublu fii tekkul ixraaju anil diin tekkul ne képp ku def lool yow léegi yéeféer nga boo xam ne buy taxawaalu déedéet loolu nag àggul foofu waaw <laughs> mu ne walakin faidatu iradihi bi hadha al-lafz al-mubalagha fi ar-rad' an wuqu'i an al fi mithli dhalik boo gisee nag mu ñëwee nii mooy ci kàddu gi mooy jéggil dayo ci bañ ak delloo ba nit ñi lu mel nii di tukkee ci ñoom waaw mu ne comme rek ni nit kiy waxee doomam bu dee kama yaqulu rajulu li waladihi inda mu'atabatihi waaw nit koo xam ne day yedd doomam mu def loo xam ne am njombe bu rëy naan ko yow bokkoo ci man ak yu mel noonu ça ne veut pas dire naan ko yow mooy nekkoo ci su bokkoo ci suñu yoon doxale woo li war a doxale mais tekkiwul ne déshérité naa la doxal fooy non waaw léegi kon loolu lu am a am solo la waaw ah, kon euh, euh, euh, <laughs> léegi loolu la ko bon am na yeneen ñu fi indi mais en général en général lii la boroom xam-xam yi di wax wallahu taala alam mais li imam doon Sufyaan doon wax lu am am solo la voilà mais yanbaghi an yumsaka an zalika li yakuna awqa'a fi nufus ba kàddu yi daal xadiis yi mel nii bàyyi leen ko ni mele waxe ko nit ñi li ko saa saa waxe bu leen fi interpréter dara ci lay gën a jotee toucher seen kër yi bañ def attention yu mel nii wa ablaq te moo gën fi zajri ci jajj nit ñi ci yu mel nii waaw am ñu ne mooy almaana laysa ala diininal kaamil mooy nekkoo ci suñu diine yu mat ji ay annahu xaraja min far'in min furu'i diin mooy génn nga moom ci benn pàcc ci pàcc diine yi moom waaw soo buyin wii doxalin wi yeneen saa sam rëdd moom am nga loo ci génne sa tànk nag jàdd nga wa in kaana ma'ahu aslu même bu dee ne cosaani diine mu ngi ànd ak waa ji def loolu mu ne loolu xakaahu ibnu al ki ko nekk la mooy al imaam ibnu al arabi mu ne wa yazharu lii imaam alxaafis ne man nag li bi feeñ ci man mooy ann hada nafi mooy tere gi ne laysa minna bokkul ci ñun mooy wax jooju euh, yufassiruhu li koy wane mooy at tabarruj mooy yoneen saa sam dañ na ci yow bi nga xam ne al aati bii ñëw ci xadiis sayna abu muusa ñu ne damañ ko dinañ ko gis voilà mooy xadiis bi nga xam ne moo tegu ci bii dëgg-dëgg mooy xadiis juste après xadiis bi c'est pas que sayna abu muusa al ashari Euh, dafa dafa dafa nekk en commun quoi bi mu newee de Basra le gouverneur de Basra Seydina Omar moo ko fa yóbbu woon radiyallahu anhuma mu feebaroon nag ba nekkoon en commun nag soxnaam si euh, jëw di yuuxu di yuuxoo loolu mais moom mu ngi ci commun bi mu ngi seetlu mu ngi gis soxnaam si mais manu ko wax dara quoi manu ko manu ko parce que affaire bi metti na feebar bi metti na ci moom bi nga xamante ne nii nag ci la ci la ximmaliku affaire bi wàcc mu ne ko man de deñ naa ci képp koo xam ne yonent saa salaam na ci yow wax ko soxnaam ndax yonent saa salaam deñ na ci ki nga xamante ne as-saaliqa wal xaaliqa wa shaqa voilà loolu dinañ ci ñëw saaliqa mooy kay yuuxu di yëkkati kàddoom bu gisee du ci jamonoy musiba ak kay wat bopp baat ak ki nga xamante ne nii mooy xotti ay yéreem <laughs> voilà kon loolu mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii nii lële moo mooy leeral laysa minna bi lool lay leeral mooy lëlee ko leeral waaw mooy deñ na. mooy te wow na wa aslul baraa al infisal min ash-shay te moom cosaanu deñ ñu ne deñ na ci mooy loo xam ne dafa tàqale ko mbir ma kon ku ñu ne yow deñ nga yoneen saa ne bokkoo ci ñun te de man deñ naa ci képp ko yoneen saa sam deñ te deñ na ci ñi mooy yow bokkook moom tàqale ko ak moom wa ka annahu mu ngi mel ni tawaadahu bi an la yadxuluhu fi shafaati yi masalan mu ne may mel ni da koy tëkkoo ko ne boo fi defee loolu te xam tere bi tay ko duma la dugal ci sama ramb duma la ci dugal par exemple waaw waaw kon loolu <laughs> waaw waaye loolu ñëpp xam nañ ne loolu ça veut pas dire que du am ram du tout te tamit day génn ci l'islam waaw kon loolu lu am am solo la quoi moo la imaam al-Hafiz nag mu ne wa hada yadullu yii yëpp nag ah yadullu ala tahrimi ma zukira min shaqqil jayb wa ghayri waaw wa ka anna as-sababa fi dhalika ma tadammanahu dhalika min adami ar-rida bil qada waaw waaye fa in waqa'a tasrixu bil istihlali ma'a al ilmi bit tahrim aw at tafakhut mathalan bima waqa'a fala mani'a min hamli an nafi ala al min ad mu ne nag waaye képp koo xamante ne mu lii day tegtale ne kon li ñu tudd fii di mbéj lex yeeg di xotti yére di woote toskareeg ak ak ak ak yàqoog parce que diw gaañu ah suñu asamaan ak suñu suuf génn na àddina ñun de moom yàqu nañu ci kaw suuf amatuñu fi njariñ yooyu yëpp ay waxi caaxaan la mu ne loolu euh, wax la joo xamante ne euh, day wane ne li ci ren sala wax ni ne bokkoo ci ñun nag te ne loolu moom daa xaram mooy yii yëpp mbéj dagg yére yuuxoo wayloog sa boor mu ne te loolu noonu waka am na mel ni li li ko waral. mooy li nga xam ne wax kooku ak jëfum jooju muy jëf li nga xam ne moom la làmb ci ñàkk gërëm li nga xam ne mooy dogalu yàlla parce que moom ku gërëm dogalu yàlla moom doo ko xale noonu waaw <laughs> moo tax wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala malaika ya rahmanu ya allah <laughs> wa rabbini borom bi héeman mawdo sayyidi alxaaji Malik alayhi ridwaanul Malik yal nag ma gërëm loo bil qadaa ci lépp loo dogal yal nag ma def ma gërëm waaye musabbiran ñi ndax day metti ma daal di koy muñ waaw man koo muñ waaye te gërëm yor xol muñ waaye nag yi nga xam ne cër yi nga xam ne la leen yàlla tàggat bët ngir jooy xol di di di jàq loolu moom ñu doxale ko comme ni nga ko bëggee waaw <laughs> comme yeneen saa saa wax waaw innal xal innal ayna la tadma bët bët bi mooy jooy wa innal qalba la yahzan xol bi de mooy jàq waaye suñu làmmiñ moom wala naqulu duñ ci wax illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda duñ ci wax lu dul li borom bi gërëm suñu borom te gërëm ko voilà kon loolu mooy wax alors que ki def moom mooy jëfam jooju même bu dee waxu ko ak wax yooyu muy wax ah mooy ñàkk gërëm dogalu yàlla dañuy duggaale mu ne nag bu dee nag dafa rot le fait que mooy mu xam que ne lii lay leen saa saam xaraamal mu ne waaye malgré tout ça lu dagan la ba pare di xunn ci dogalu yàlla hmm. kooku moom loolu amul lu koy tere que ne kon tere lim ne lay samin naa kooku mooy ci diine ji moom la génn moo tax am na wax yoo xam ne bu dee ku xam moo ko wax loolu da koy génne ci diine waaw at tasaxut moo tax yooyu bokk na ci Euh, am na fu ma gis ci Jawaahirul Maani say ah, Seydi euh, Cheikh Ahmad At-Tijaani radiyallahu anhu di wax yu mel noonu naan bokk na ci bakkaar yi gën a rëy mooy ñàkk gërëm dogalu yàlla ak di xunnu ak a protester ci bu yàlla defee dara yàlla dogal yow jaam nga ñëw di loolu bokk na ci nga xam ne nit ki bu ko defee ta xam loolu du koy génn ci diine ji ah non ku xamul moo xamul. looloo ko sauvé mais bu dee ko xam la en conscience màndiwul kiiwul dara tàggoowul ak xelam muy jañanteeg yàlla ci ay dogalam ci lu mu tey ginnaaw bi mu xamee loolu da koy génne ci diina de moo imaam alxaam na xajar ne loolu bu boobaa dara terewul nag ñu yenn tere gi ke ni loolu lay samil naa gi mooy kooku bokkul ci suñu diine waaw parce que moo ko xam na mu ne mais maa tey te loolu la boroom xam-xam yi di wax ci euh, façon bàkkaar yëpp que ne boo gisee ñu naan du dugg àjjana mooy pour ci nga xamante ni da koo daganal ginnaaw bi mu xamee kooku moom mooy du fa dugg fiitu ndax yéefar lay doon mais bu dee koo xam ne daganalu ko mais da koo def mais jaam mooy def bàkkaar waaw kooku loolu génnewu ko ci diine ji te buñ nee du dugg àjjana amaana du mooy du fa dugg ànd ak ñiy njëkk a dugg wala dina jaar ci ay xat-xat wala dinañ ko téye fenn ba nit ñi dugg ba pare mu dooru dugg mais ça ne veut pas dire même safara bu fa demee du fa sax parce que borom yàlla la mais bu dee waa ji yaa xam ba pare ne maa ko daganal la yàlla xaraamal nga ne man waa yow dara fii dagan na xam naa xadiis yi dégg naa leen aw ma ci ma ne loolu daa dagan dara ci newul yow yéeséen nga wal iyaadu billah waaw kon ah, yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu am solo la wax waaw wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu lañu jeexal suñu xadis bii nii hmm? muy tamit lu am solo mooy nit ñi comme li Ibn Mas'ud def jàngal nit ñi foog nga leen di xamal lu baax quoi ak boo xamee nañ dinañ def comme liñ gisoon jotaay bee ñu génn koo xam ne xam nga ne yow sa waa lii mooy seen sunna ah nii lañ fi nekke ku fi gaañu teen tabaar lay doon ci kër gi ka yuuxoo ka yaxaw terewoo leen ak yaxaw yëg yuuxu yi yow boo deewee des lay mbugal ci loolu parce que yaa gàttañ lu woon xamal leen te xam nga ne noon lañ melo wala nga gis leen ñu koy def faatoo boobu comme ibnu kii def xadis euh, bi ñuy gis bii di ñëw naa Abu Muusa bi soxnaam fii kii mu ngi ci coma bi muy gis na ko mais manula wax dara parce que affaire daa nekkoon li mu mu ne ko man dañ naa ci képp ku yoneen saa salam dañ waaw sa yuuxu yi nga fa doon te nañ ngi Seydina Nu'man bi yaayam <laughs> waaw waaye sama montagne ak nangam malaaka yi naan ko yow ni nga mel li nga mel <laughs> li mu mukki male ko ne ko yow amul dara loo ma doon wax naan sama montagne ak sama lool lu dul malaaka ak maanaam ah yow ni nga mel yow yow yaa yem <laughs> kon baal loolu voilà <laughs> voilà mais gaañuwul woon keroog ah parce que moom mukk la génn àddina comme ni ñu gisoon jaysul umara muy Abdallah ibn Rawaha keroog bi Seydina Zayd ibn Haarisa Seydina Jaafar ñu ngi wax keroog ci hadiisu Abdallah ibn Jaafar radiyallahu an ali bayti rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu kon loolu la mooy boo xamee ne say mbokk say jegeñaale noonu lañ mel bu yaboo nga teel ko wax leen ko xaman leen balaa ngay dugg ci jéye ji wallahu ta'ala alam bii di ñëw nga àggale allahu ta'ala